a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin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 wala xajjatul balaagi wala xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. maa wa naxnu bi dil xulayfa. ba léegi ñu ngi fi nga xam ne mooy dal xulayfa. muy fi nga xam ne ba mu génnee madinatul munawwara moom alayhi salaatu wassalaam fala daloon fala daloon laata muy continuer yoonam uh, mook saxaaba yi nga xam ne ñoom la àndaloon radiyallahu taala anhum wa ardaahum muy waadil aqiiq muy bërëb boobu la nga xam ne mooy al aqiiq muy waadil mubaarak muy xuruwu barkeel waxoon nañ la al aqiiq ci dul xulayfa la ne te loolu comme ni ko al qaadi Iyaad almaalikiyu raxmatullaahi aleyhi daldi waxe mu ne al waadil waadil aqiiq bi nga xamante ne moom lañu tudd ci xadiis bi ndax aqiiq du benn kese moo am moo tax mu ne moom al imaamul qaadi Iyaad mu ne wal aqiiqu alladi jaa fiihi innaka bi waadin mubaarak huwa alladi bi batni waadi dil xulayfa yaane moom al imaamu al qaadi Iyaad al aqiiq bi nga xam ne moom la moo ñëw ci xadiis bi te moom lañ gisoon ci jotaay bi weesu muy xadiisu al Xattaab radiyallahu taala anhu wa ardaah waaye naka noonu doom ji mawlaana ibnu Umar tamit solo na ko mu ne bi ñu naan mu ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam dafa wax bam newee ca Mu'arras bi Dil Xulayfa bi batnil waadi qiila la innaka bi bathaa mubaaraka mu ne bim ne foofu dañ ko wax ne ko innaka dëgg-dëgg yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi waadin yaa ngi ci aw xurru ci bi batxaa ci ab pàkk mubaaraka mu barkeel kon loolu mooy waadil aqiiq comme niñ ko tudde woon gis nañ ne e, foofu te xadiis bi Mawlana Ibn Abbaas am na yoo xam ne da koy solo direct da koy nettali directement sans mu citer Seydina Omar mais xam nañ ne ci Seydina Omar ibn al-Khattab la ko jële comme niñ ko gisa woon ci boobu te qad rawaahu al imaamaan al Muslim ibn al-Hajjaaj raxmatullaahi alayhima mawlaana ibn Abbaas mu ne moom de innahu sami'a Umar radiyallaahu anhu yaquulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi waadi al-aqiiq yaquul ataani al-laylata aatin min rabbi fa qaala salli fi haadha al-waadi al-mubaarak wa qul umratan fi hajja mu ne moom seydina mawlaana ibn Abbaas dégg naa seydina Umar radiyallahu anhu mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fekk mu ngi woon ci waadil aqiiq bi Dal Xulayfa foofule mu ne ataani laylata aat mu ne dikkal na ma guddi gi aatin aji dikkal koo xam ne moo ma dikkal bi ma dikkalee nag mu ne ma boo xam ne min rabbi ci sama boroom la tukkee fa la bàyyeekoo fa qaala mu ne ma man sallallahu alayhi wa sallam jullil mooy ndigal lim jële ci boroomam salli fi hada alwaadi almubaarak mu ne ma jullil ci xuru barkeel wi wa qul na nga wax mooy inda al ihlaal al ihlaal dinañ ko gis dinañ lan mooy ihlaal wa qul nga wax ne umratan fi xajja wala umratun fi xajja waxal ne umra goo xam ne ci biirug aj lay dugg waaw waaye gisoon nañu beneen ba léegi ci xew-xew yi am luy mooy ci guddi ga la woon ndax ci guddi ga la ko gis waaye bu xëyee moom sallallahu alayhi wa la ko wax ñi nga xam ne ñooy saxaaba mi radiyallahu anhum ñi ko ci dégg Seydina Omar ibn al-Khattab anhu waaye gisoon nañ ci xadiis boo xam ne rawaahu al imaamu muslim wa asxaabu sunani kenn yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ni nii ci la nekk zal xulayfa hmm? bi nga xam ne ci la nekk zal xulayfa dafa def li nga xam ne mooy al ishaar ak at taqlid al waxoon nañ la ne al ishaar mooy li nga xamante ni nii nàccal goo muy nàccal ci euh, boosu géléem gi ci côté bi nga xamante ni nii moo féete ndejoor ndax lan ngir mu nekk loo xam ne alaman am màndarga lay doon bu ko defee nit ñi man koo xàmmee am na waxoon nañ la li tax dinañ ñëw ci yoo xam ne dañ ko fàtte woon ci yi tax tamit ñuy def taqlid ak ishaar kon al ishaaru mooy loolu waaw comme li mawlaana ibn Abbaas mu ne ci xadiis ñu la tuddal léegi te ñu gisoon ko mu ne bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam julli adduhra bi dil xulayfa thumma dacaa bi naaqatihi fa ashcarahaa fi safxati sanaamiha al aymani wa salata dama wa qalladahaa naclayni thumma rakiba raaxilatahu mu ne moom mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma ke yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa julli tisbaar ca Dhul Hulayfa léegi dañ fa def ab mosquée foofale muy masjidu Dhul Hulayfa ñi nga xam ne ñoo dem aji jaar Medina ñàkkul ne gis nañu ko muy masjidu Dhul Hulayfa masjidul aqiiq fi hadha al waadi al mubaarak ci xurwa wala nga xam ne buur yàlla moo ko barkeel mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu jullee tisbaar dafa digle laaj ñu indil ko naagaam biñ ko indee fa asharaha mooy mu daldi koy nàccal ci boos bi fii safhati sanaamiha al ayman côté bi nga xamante ne moo féete ndejoor waxoon nañ la nag gën a yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kama qaalat as-sayyidatu ummul mu'miniin kaana radiyallahu anha kaana yu'jibuhu at-tayammun di tàmbali lépp di ko defe ndejoor da ko nekkoon loo xam ne lu ko yéem la woon lu mu soppoon la kon loolu la def wasalati dam deret ji tuuru ba muy kii moo ko mu dal di koy fomp waqal la bi mooy loolu mooy bu deret di tuuru après da koy fomp raay ko ndax liy tuuru du nekk lu bari bu ko raayee rek fomp ko mu dal di deñ wa qalladaha na'layn mu daal di koy takkal ñaari dàll loolu lépp ngir ñu xàmmee ko waxoon nañ la nag lii bokkul ak taqlid yi ñu naan nit day le suivisme aveugle ak taqlidul a'ma waaye taqlid bi <coughs> mooy lu ñu lay solal la comme femme yi bu ñuy sol seen collier yi xilaada gi loolu la ci foofu lu jóge ñoom bokk fuñ jóge mooy ne dàll yi loolu waxuñu ko woon fan lañ koy takk <coughs> est ce que ci tànk yi lañ koy takk wala ci fan non ci baat bi voilà dañ ko koy solal benn buum wala benn loo xam ne ñu def ci dàll yi ci baaru giléem gi muy lang ñépp xam ne ni léede moom euh, dañoo bëgg baaliral Kaaba mu daal di dem sa Kaaba ga li nga xam ne moom lañ fàtte woon côté bii ba lañu àggale muy al ishaar waxoon nañ la ne loolu sunna la goo xam ne day wëy am na nag ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ko doon sib dañ ko doon sib mais si bu ñu ko parce yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko def non loolu c'est une évidence mais booy wax ak i ay wolof moom fokk muy leer mooy lu tax ñu ko doon si ak kan mooy kooku euh, boroom xam-xam yi dañuy wax ne ku mel ne al imaam Abu Hanifa an-Nu'man euh, radiyallahu taala anhu da ko doon sit dañu koy nettali ñenn ñi ne dañu woon sax bid'a la mais loolu noonu mooy wax ne bid'a la jooju dëgërul que ne moo ko wax da nga ma naan yow xaw naa niroog sa masala mi nga génnoon keroog de bi kii di wax al imaam Badruddin al Ayni al Hanafi que ne ñuy toxal ci imaam Abu Hanifa raxmatullah alayhi naan aqiiqa de bid'a la loolu demewul noonu hada iftira loolu ak sos la goo xam ne bu ñuy sosal al imaamu abu xanifa an-nu'man ibn thabit alayhi ridwaanul mannaan waaye moom daf ne daf koo sit waaye waxul benn yoon ne bid'a la naka la koy waxe te mu gis xadiis yi euh, fii nag moom dafa fii sax moo gën a leer que ni bii moom waxul loolu parce que <clears throat> comme li al imaam al xaafiz ibn Hajar wax raxmatullah alayhi euh, mu ne wa bi mashruu'iyyati al ish'aar qaala al jumhuur min al salaf wa al xalaf wa dhakara at-Taxaawi fi ixtilaaf al ulamaa karaahiyata karaahiyatahu an abi xanifa wa dahaba gayruhu ila istixbaabihi littibaaci littibaaci xatta saaxiba abu yusuf wa muhammad fa qaala huwa xasan al imaam al xaafiz ibn xajar raxmatullah alayhi ci fatxul baari mu ne wa bi mashcuuriyati al ishcaari qaala al jumhuur ci yoonalu li nga xam ne loo xam ne sunna la muy ishaar biñ la wax léegi mooy nàccal ci boosu gilim gi ci côté bi féete ndejoor bi loolu de jumhurul ulama moom lañ wax mina salafi wal xalaf ci ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ci boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne boroom xam-xam yi ñëw seen ginnaaw mu ne wa dhakara at-Tahawi al-imam Abu Ja'far eh, at-Tahawi al-imam at-Tahawi mi kaana xanafiyan moom xanafi la xanafi hmm? la muy moo bind ci wàllu aqidatu ahli sunnati wal jamaa nekkoon eh, eh, jarbaatu al-Muzani al-Muzani moom nga xam ne taalibi al imaam Shaafi'i bu mag boobale nga xam ne da doon ànd ak moom euh, imaam at-Tahawi mi jarbaatam la neveu la mais moom Hanafi la woon kanta al imaam al-Muzani kaana min ash-Shaafi'iyya al imaam at-Tahawi kon mu ne mu ne wa dhakara at-Tahawi fi ikhtilaafi al-'ulamaa ci téereem boobu ci wuteeg boroom xam-xam yi mu ne Abi Haniifa moom tudd na sib goo xam ne al imaam abu xanifa daf koo sib ishaar mu ne wa dhahaba ghayru al mooy wax ku wute ñeneen ñi nag en dehors de abu xanifa moom dañoo dem ne ila istihbaabihi kenn dañu koo sopp lil ittibaa ngir lan ngir topp la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon mu ne xatta saaxibaahu ba ci sax ñaari taalibeem yu mag yi moom al imaam Abu Hanifa nga xam ne ñoo doon ànd ñooy ñaari taalibeem yi gën a mag mooy ñan mu ne Abu Yuusuf al qaadi Abu Yuusuf ah, wa Muhammad mooy Muhammad ñoom xanafiya yi nag buñ nee Muhammad seen biir mooy moom kii lañ ci jublu waxoon nañ la bu dee boroom xam-xamu xadiis yi buñ nee Muhammad ci biir mu yi al imaam Ibn Sirin loolu amul mazhab waaw muhaddisuuna yi ñépp la moo xam muhaddis xanafi muhaddis maliki muhaddis shafii muhaddis euh, awzaa'i euh, ku toppoon ngiru sufyaan ak yooyu yépp sawriya yeeg yooyu yépp ci yam ñoom bu ñu nee muhaddis ñoom bu ñu nee muhammad al ibn sirin lañ ci jublu mais bu dee ci biir xanafiya yi ci ngir bi bu ñu nee muhammad mooy ibn al ash-Shaybaani waaw ah, rahmatullahi alayhi kon mu ne xatta même ñaari àndandoo abu imaam abu xanifa yu mag yi sax muy imaam abu yuusuf imaam muhammad ñoom ñaar rahmatullah alayhima dañ ne mbir mi qaala huwa xasan dañ ne non ishaar moom lu baax la sax waaw léegi euh, ci lay doon wax ne moom al imaam al xaafil mu ne bi muy tudd am na lu wax après mu teg ci mu ne waqat kasura tashni al mutaqaddimiina ala abi xanifa fi itlaaqihi karaahata al ishaar wantasara lahu taxaawiyu fi lmaani fa qaala lam yakrahu lam yakrah abu xanifata asla al ishaari wa innama kariha maa yuf'alu ala wajhin mu ne fa araada saddal saddal an il amma li annahum laa yuraa'uuna alxadda fi dalik waaw mu ne waqad kasura bari na tashmi' al mutaqaddimiin ñi nga xam ne boroom xam-xam yu jiitu yi yu njëkk yi euh, bari woon na loo xam ne luñ doon ñàkk daal rafetlu le fait que al imaam Abu Hanifa daal di joyal ne ishaar bii nga xam ne mu ne luñu sib la bari na luñ ko doon ñàkk rafetlu ñoom mu ne waaye nag taalibeem bi di al imaam at-Tahawi wax naa la bu ma nee taalibeem tekkiwul nañoo doon dundandoo déet taalibeem yi mu doon dundandool wax naa la ko sànk ñoom al imaam abu abu yusuf ak al imaam muhammad ibn al hasan bu ma nee badruddin comme li ñu waxoon boobu al ayni c'est bien bien bien après imaam abu hanifa la ñëw imaam at-tahawi it gis nga moom itam c'est bien après waaw al imaam ash-shafi'i ci boppam moom fekkewul imaam abu hanifa kon muy al muzani moo doon nijaayam kon loolu mooy nijaay kii ak imaam at-Tahawi kon da nga ciy xam ne loolu taxul ñuy wax ne du doon dund xaaju ñoo sax bokku jamono moom mooy parce moom ci mazhabam la jokk loolu la voilà comme buñ naan kii taalibi Seydina Cheikh at-Tijaani la <coughs> kii déet moom taalibi kii la Cheikh Abdul Qadir al-Jilani loolu tekkiwul ne Euh, waa mu ngi nii di dund ak man ah mu ngi nii di dund ak man tey en deux mille dix neuf janvier premier janvier kooku noonu taxul bu ma nee moom taalibe Cheikh Abdul Qadir la radiyallahu anhu ba xam nga ne mos waxu ma ne ñëw doon dund doo loolu jubluwuma ko ci loolu nag c'est pareil ici kon mu ne. Eh, wantasara lahu taxaawi al imaam al alayhi ci al maani mooy al eh, maani al aathar sharh maani al ñëw na di leeral lu taxoon al abu xanifa waxoon lool lu taxoon al abu xanifa waxoon loolu eh, <coughs> muy leeral loolu mu ne lam yakrah abu xanifata asral ishaar mu ne suñu imaam te al imaam abu xanifa du ne ishaar ci boppam la la la sib këni ishaar rek aywa mooy nàccal gi ñuy nàccal boosu gëléem gi rek aywa nañ ko sib déedéet loolu suñu imaam moom du loolu la sib il faut que ça soit très clair wa innama kariha ma yufalu ala wajhin yuxaafu minhu halakal pudl li nga xam ne moom la si mooy dafa gis a jamonoom gaa yi nga xam ne ñoo ko doon jéem a def vraiment niñ ko doon defee leer na ne du nii la ko yonent ñi mu gis du lii moom la yonent saa salaam doon def mooy dañ doon nàccal mbir mi mais de telle sorte que daanaka yow boo ko gisee da ngay tiit sax est-ce que est-ce que est-ce que giléem gii dina àgg fa fa euh, Makka est-ce que dina àgg ca xaram ba fañ bëgg mu àgg tellement niñ ko koy defee day méttee méttee métti sang bi giclee ko kuliwu loolu nag la imaam la suñu imaam ne loolu du ko si loolu lay wax de il faut que ça soit très clair nga xam ne dañuy ragal sax yu xaafu minhu halakal budni dañ ciy ragal gëléem gi gi ñuy defal lool mu daal di mu daal di génn àddina waaw léegi nag bi mu gisee loolu fa araada saddal baabi anil amma comme que loolu demee na ci gars yi il ne maîtrise pas nee nañ sunna la ñuy doxal ba nar cee li nga xam ne dañ koo nar a yóbbu fële du fa àgg boo moywul léegi nag mu bëgg def sa lii mooy saddu zariya mooy <laughs> mbir mi du mbir mi ci boppam moo baaxul mais suuf que yow da lay ci loo xam ne c'est le contraire li taxoon ñu koy def loolu nag la def fa araada mu mu nam ma saddal baa bi tëj bunt bi hmm? anil am ma ci ñi nga xam ne ñooy population yi mooy ñi nga xam ne am yuune yi mooy ñi nga xam ne mooy commun des mortels yi nga xam ne musulman yi de la communauté musulmane nga xam ne xamuñu exactement lu ko yonent bi sallallahu alayhi doon defee ñu dégg ne mu ngi ko doon def rek ñu ne ñoom it dañuy def ba nar cee danaa naka yóbbu ci luy faat giléem gi looloo taxoon mu ne moom da koo voilà li annahum la yuraawuna alxadda fi dalik ndax amma ah, awaam ah, yi ah, ñoom duñu doonuñu woon sàmmonteeg fi ñu ci war a gis nga leen saa salaam lu tuuti la def raay ko am na sax ci riwaay yu ne loxoom la ko la ko la ko la ko la ko la ko euh, fompe après mu jeex kon kay loolu mooy bariwut mais ñii def ko ba yow boo ko gisee di tiit ci gëléem gi faatu dalay wan ne lii moom bokkul ak yeneen saa su doon def léegi nag est ce que dañuy toog rek bàyyi naan ishaar ishaar kon na gaa yi def non mu ne kon da koo si ndax loolu voilà kon affaire bi loolu la mu ne wa am man kaana aarifan al imaam at-Tahawi mu ne kantaa képp koo xam ne kaana nekkoon na aarifan di aji xam képp koo xam ne xam na bi sunnati ci sunna xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam nii la ko defoon moom bu mën koo defee noonu fii daalika fala kooku amul dara luñ ciy sib amul dara lu ci suñu imaam di sib kon wax ji leer na eh, moo tax moo tax al imaam al xaafis mu ne eh, mu ne nag eh, lii nag imaam al al al taxaawi wax nag moo jar a jàpp waaw lii mu wax moo jar a jàpp mu ne wa yata'ayyanu ar-ruju' ila ma qaala at-Tahawi fa innahu a'lamu min ghayrihi bi aqwaali abwa bi aqwaali ashaabi lii itam benn lii itam lu ama am solo la lii al imaam al xaafis ibn Hajar di wax ni nañu wax li mu wax ba pare mu ne mu ne ba mu mbir yi leeree nag parce que ñenn ñi comme ñu mel ni ñoom même al imaam na Hazm euh, moom euh, moom moom dane amul kenn ku jiitu imaam Abu Hanifa ci ci ne mbir mi da ko sib wala wala baaxul wala du ko def alors que loolu jële woon nañ ko nag ci ñoo xam ne ñoo ko jiitu comme al ib euh, Seydina Ibrahim an-Nakhai waaw moo tax am na benn waay pour wan la gis nga bu sunna taxawee waxu keneen ku wax ak nu mu toll yow amoo droit di défendre loolu bàyyi fi sunna euh, euh, kii al imaam at-Tirmidhi rahmatullah day nettali mu ne sami'tu Aba Saa'ib yaqul mu ne damaa dégg Abu Saa'ib yaquulu mu naan kunna inda Waki' dañoo newoon ci Waki' Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi imaam bu màgg boobu imaam Waki' shakawtu ila Waki' su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa 'allamani anna al-'ilma nuurun wa nuuru llahi laa yu'taahu 'aasin muy sëriñ la woon tamit ci al imaam ash-Shafi'i mu ne shakawtu fekk al imaam ash-Shafi'i moo doon wax ne dafa doon jàmbat ñàkk ak mën a mokkalam daal du takk waaw moom daal ak mokkalam des na bu baax ma ñëw wax ko nag jàmbat ko sama sëriñ bi di wakiya hmm? nee na mu daal di may mu daal di may orienté ci ne ma boo bëggee mën a takk dangay moytu bàkkaar yi allahu akbar allahu akbar mu daal di may orienté ne ma boo bëggee mën a takk dangay moytu bàkkaar yi yàlla la kon man comprendre naa lu tax duma takk allah waaw mu xamal ma nag këne gis nga xam-xam xam-xamul islaam bi xam-xamu diine xam-xam bi nga xam ne nuurun la jóge ci borom bi muy leeru borom bi wahyu gii yonent bi sallallahu alayhi wasallam indil na leer la laqad ja'akum min allahi nuur waaw bàyyeekoo fa buur yàlla ñëw ci yéen nuur li nga xamante ni mooy xam-xam loolu leer kon mu xamal ma ne nag gis nga xam-xam bi leer la te nag leeru buur yàlla la te leeru buur yàlla du ko jox koo xam ne da koy moy waaw wala day def bàkkaar waqiya boobu la nee na kon abu bi rahmatullah alayhi nee na dañoo nekkoon ca waqiya ah. fa qaala lahu rajul am benn waay bu ne ko ruwiya an ibrahim an-naxa'i annahu al ishaaru musala te sax mbir mi sax daa dëgërul ci Ibrahim an-Naxa'i euh, Seydina Ibrahim an-Naxa'i rahmatullah alayhi boroom boo fi gisee non Ibrahim an-Naxa'i moo doon wax ne idaa ra'ayta rajul bés boo fi gisee benn nit laa wax ah yafuutuhu wala qad takbiratul ihraam ma imaame fanzi' yadaka min salahiyati mu ne gis nga boo gisee benn nit benn nit laa wax benn nit boo xamante ni nii benn nit boo xamante ni nii hmm? faatatuhu takbiratul ihraami ma waa ji xoole na ba takbiratul ihraam mooy imaam bi buy commencer julli allahu akbar loolu raw na ko raw na ko moom dafa ñëw ci jàkke ji fekk imaam bi def na lool ba pare mu ne kooku xawma kande foo fekketi wala foo nekkati ñu lay seedeloo ak mbaax ci moom na nga rocc sa loxo bu ko seede allahu akbar gis nga barem bi ni mu ni mu ni mu kawee moo tax baremu salaf yi bu ñu ko tegoon daanaka doo mën a wax nit ku baax la ci suñu suñu jamono <laughs> ñu néew ngay génne ñi ci des ñépp ñu war leen a réparer ji yóbbu leen garage waaw fa nga xam ne fa lañuy islaaxe naas mooy ci alquran ak sunna ñu delloowaat leen ji waaw ña nga xam ne ñoo baax moom ñu nga ca mii ñu néew lay doon imagineel barem bii buñ ko tegoon kan nga mën a tee wax ni diw ko baax la te ñun imagine imagine nga affaire bi mu loolu waxtu de waxtuy yépp laa wax ko ci benn ñëwee fekk imaam bi ne allahu akbar bay faatiha waa ji moom baax la yow moom bu ko seede moom moom nag lañu nettali ne te nettali bi lu wérul ci moom ndax moo tax déggoo waa ji ne ruwiya an ibrahim an solo nees de te loolu loolu mooy siixatu tamrid waaw ne waa ji ne wakiya imaam wakiya rahmatullah alayhi ah soloo nañ da ci ibrahim an-Naxa'i mu ne al ishaaru musra mu ne ishaar bi ñuy def mooy nàccal giléem gi ci boos bi loolu daal musla ku waa loolu mooy musla gi yonent saa salaam doon tere loolu ci la mooy loo xam ne di dagg yaramu nit wala bàyyi ma loolu xam yeneen saa salaam da koo tere di ko daggaate mu ne lool moom ci ci bunt boobu la dugg fa qaala Waki' imaam Waki' mer bi waa ji waxee lool mu ne ko aqulu laka ash'ara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa taqulu qaala Ibrahim maa ahaqquka bi an tuhbas Allahu akbar Seydina ne ko yow maa ngi la naan yonent sallallahu alayhi wasallam def na ishaar mooy nàccal na mboosu géléemam yow amoo dara loo may wax yow waa ji nga naan ma Ibrahim nee mooy an-Naxa'i nga naan ma Ibrahim an maa axaqu ko yow kenn ginulaa yey bi am tox ba sa ñu daal di lay yóbbu ndungu siin yow ñu naan yonent sallallahu alayhi wasallam nee na nga naan ma diw nee loo xam ne lu wuteek moom li mu def mais yow yow yow yow moom amul kenn ku la gën a ñu daal di koy en emprisonné yóbbu ko kaso waaw bar gis nga salaf yi de mo imagine lii bu ñu ko doxaloon mais ñun ñépp ñu ngi kaso bu yàgg on nous a jeté lee euh, les barreaux depuis ñaata nit ngay dégg ñu naan lii yoneen saa salaam nee ñoom du li ñuy douter mooy est-ce que moo waxam déedéet non dañ naan sax ñoom xam nañ ni moo wax mais dañu naan mais malgré tout ça bon quand wax leneen ba pare jàpp ne fii mu ne kenn gënu leen a nekk jullit te fii mu ne ñu ngi ci ñu ngi ci àq de wax lool mu ne waa ji yow ma naan na yonent saa salaam def na ishaar nga naan ma Ibrahim nee na yow kenn ginu laa yey ñu tëj la. loolu lay wane ne kon bon doon nañ ko nettali ci ñu jiitu al imaam Abu Hanifa waaye li imaam al-Hafiz wax liñ la doon wax léegi muy règle bu am solo lim ne wa taxay yenu ruju kon foofu li ñu bëggoon wax mooy waxu imaam euh, Ibn Hazm bi az-Zahiri que ne imaam Abu Hanifa amul kenn ku jiit ci wax jooju mooy ne gis nañ ne nettali nañ ko ci imaam Ibrahim an-Nakha'i te même bu dee ne sax nettali boobu. daa wérul ne nettali nañ ko sauf que wax nañ la sànq li imaam Abu Hanifa doon wax loolu c'est pas raisonnable loolu ñun ñépp ko xam waxuma la ay imaam yu toll nii mos nan la ñuy gise lu yoneen saa sallam def ñu naan lii lii la lii bëgguma ko loolu moom leer na mooy li tax ñuy wax daa am lu tax hein euh, xoolal xoolal xoolal euh, euh, kii Euh, laylatul qadri laylatul qadri euh, nit ñi lu ñuy def dañuy dem ci jàkke yi di fa daje di fa def ay ay jaamu yàlla di jullit yooyu ngir diir guddi gi ne tey la laylatul qadri mais Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mais da tëj lu jàkkaam est-ce que xam ngeen loolu da doon tëj lu jàkkaam bu bu guddi googu jotee ñu naan guddi gi mooy laylatul qadri da tëj lu jàkke ji da doon tëj lu jàkke ji parce que pour dafa jàppul woon ne mbir yi nit ki da ngaa war a parce que premièrement xam na ne laylatul xadr c'est pas fixe day tourner en plus nit ñi buñ ko jàppee noonu dootuñ nekk jaamu buur yàlla mais jaamu laylatul xadr la ñuy doon te buur yàlla nag dañoo deful ñu nekk jaamu leneen du jaam indiwuñu fi ngir ñu nekk jaamu leneen wala jaamu keneen jaamu yàlla lañ war a doon. naka ngay nekk année bi yépp nga yàqu ci def ci lu la neex di di diir benn guddi kese moo yow à vrai moo mooy yow du yàlla du buur yàlla ngay ngay ngay ngay moo la tax a jug mais guddi ga lañ ci wax moo la tax a jóg te bu boobaa te bu boobaa yow anta abidu abdu boog anta abdu laylatul qadr yow da ngay mujj nekk jaamu laylatul qadr ak sax kan moo la ne guddi googu la waaw est-ce que loolu da ngay tëm ne bon euh, kii euh, da doon bañ laylatul qadr doo ko wax c'est pareil parce que c'est c'est c'est loolu dafa raisonnable ñu naan la nitu yàlla bu toll noonu da doon bañ laylatul xadr mooy loolu da xam ne waxu li taxoon muy muy mu ko doon tere ñaan tëj la muy tere ñu tëjal doon digle ñu tëjal ko jàkkaam ji parce que fa mu gaa ni ñu ko jàppe la yal imaam Abu Hanifa nag pareil la côté bii mooy ne gaa yi ñu ko doon defe moo baaxul taawaam bi xam nga man nga ne mais mais ñaari kaay est-ce que mënuñu woon leen xamal mbir mi rek ñeneen ne yow jàpp nga ne xamal nit ñi noonu loolu loolu dina tax ñu bàyyi li ñu def <laughs> te te nit ñi nul n'est prophète chez soi surtout jamono ji ngay dund jamais dañuy xam sax yi am na ñu koy xam moom day leer parce que day nekk lu lu ci bari am na ñoo xam ne moom seenu nekk imaam day éclatant kenn du ci dudee comme niñ la tudd léegi mais awaam yi yenn yi boo leen koy wax mais dañ la dul faale dañ la dul faale mooy même yow waxtaanu boroom xam-xam ak ak am yi moo tax mu difficile moo tax imaam Abu imaam ash yi doon wax ne rahmatullah alayhi moom daanaka fu mu fu mu discuter fu mu defee euh, euh, genre dialogue boo xam ne ci ngir ñu trouver solution génne ci résultat ak am ni am ni bi da koy gañe mooy ki jàngul parce que loo wax moom moom moom lépp dara dara du leer fi moom te lépp lay sànni mooy loolu kon affaire bi imaam Abu Hanifa loolu la wax léegi nag imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne rahmatullah alayhi comme que nag affaire bi noonu la demee kon nag li nga xam ne mooy li ràññeeku ci waxu imaam Abu Hanifa bi ak ñi nit ñi di wax ñii naan lii la wax ñii naan lii la wax mooy ar li ràññeeku mooy dellu ci li nga xam ne moom la al imaam at yi wax di taalibeem ndax fa innahu a'lamu min ghayrihi min aqwaali asxaabi ndax kat imaam at-Tahawi rahmatullah mu gën xam waxu mbokki madhabam que keneen koo xam ne bokkul ci madhab bi loolu moom ab règle la moo tax moo tax fiqhul muqaaran fi mu gëne mooy ni mu gëne nga jànge ko mooy boo ñëwee ci masala nga dem ci ñoo xam ne référence lañ ci mazhab bu ne comme nga ne xanafiya yi comme ñoom al imaam at-Tahawi yi ñoom boroom ki euh, Zaynul Abidin ki nu mu tudd imaam euh, euh, Ibnul Abidin al Ibnul hmm? ay ñoom Badruddin al Ayni yi nga xam ne ay référence lañ ci ngir bi ñooñu noonu surtout bon ñu mujj ñi eh, boro eh, Ibn al-Abidin hein nga dem ci seen téere yi xool lan la ci xanafee parce que moom day résumer lépp day day day totaliser li wax yi fi jaar nga xam ne madhabam lépp lañ wax mu segg ko génne li nga xam ne moo ci gën a nga dem ci ñooñu ngir xam masala sàngam lu ci xanafee yi wax boo paree ci ñoom nga dem ci maaliki yi dem gis ñoom al al imaam al Maziri ñoom imaam al Qadi ñooñu noonu xooli mu daw ak yooyu noonu nga gis liñ ci wax nga xam ne ah mbir maa ngi kon masala sàngam xanafiya yi ka yu maaliki yi lii nga dem ci shafi'i yi noonu ñoom imaam ar yi ñoom imaam al-shafi'i ah, imaam ki an-nawawi rahmatullah alayhim nga dem ci ñoom gis ni ah ñii lii lañu xandali yi nga dem ci ñoom al al-majdu ibn taymiya ay imme ainsi de suite loolu mooy li nga xamante ne nii mooy façon bi gën ndax waa ji nga xam ne ci mazhab bi la bokk kenn ginu ko ku nekk en dehors de mazhab bi ginoo koo maîtriser mazhabam ginoo ko maîtriser mazhabam moo tax fii li imam alxaafis wax ni ab règle la boo xam ne boroom xam-xam yi xam nañu ko moo tax bu ñuy nekk moo tax keroog ñu ne ah xaaral ñu indi waxu Badruddin al-Ayni parce que kat moom fii la te ñii wa ñu naan imaam Abu Hanifa nee na bidaa la gis nga moom ba mu ñëwee da ne waxul waxul fenn ne bidaa la loolu wax la joo xam ne dañ ko koy sosal gis nga kon nag affaire yi loolu la kon nag dellu ci waxu imaam at-Tahawi mii que imaam Abu Hanifa neewul ne bidaa la mais daf koo siboon te li taxoon mu sib ko daa am lu taxoon ña ko man nag xam sunna ba di ko def ñooñu sibu ko ci ñoom voilà. wallahu taala alam kon côté ishaar baa ngoogu kon côté taqlid bi léegi bon euh, am na nag lu ñuy jële ci imaamu Maalik rahmatullah alayhi que euh, ishaar bi moom ci ci côté càmmoñ bi lañ koy def mais loolu noonu jële nañ ci moom it beneen boo xam ne dama ko wax comme li waa juma jamaahir wax que mbir mi ci côté ndejoor bi comme ni ko xadiis bii leeral te loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala ndax xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallama léegi nag mu des taqlid bi léegi mais ishaar parce que yow fii gëléem nga waxoon waxoon nañu nag gëléem googu yonent saa salaam waroon bi mu defoon ishaar bokkul ak bi mu war de non bii pour yóbbu ko hadyu la woon ngir yóbbu ko ca Kaaba ga léegi nag mu des nen na euh, mooy est-ce que ishaar géléem la woon mais est que dañ koy defal xar wala nag mooy yi ci des wala wala bëy wala yooyu yi ci des hmm? euh, loolu noonu loolu noonu euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute ku mel ni maalikee yi rahmatullah ñoom ishaar mooy nàccal boobu ñuy nàccal ñoom lu dul lu am boos lañ koy defal kon loolu leer na euh, buñ la nee lu dul lu am boos lu dul lu am boos lan moo am boos est-ce est-ce que xar dafa am boos dañ naan la xar amul boos xar xar de amul boos ñu ne la bëy dafa am boos ñu ne déet kon leer na que ne kon duñ leen ko defal kon liñ koy defal mooy gëléem mooy gëléem léegi nag kantaa euh, euh, ku mel ni al imaam an-Nawawi ku mel ni al imaam an-Nawawiyu raxmatullaahi alayhi moom dafa ne bi muy wax li nga xam ne moo jëm ci e, wàll wi man nañ ko defal tamit li nga xamante ne mooy nag waaw mooy li nga xam ne mooy nag mën nañ ko ko defee defal kàntaa giléem ñépp a ci d'accord ndax lan xadiis bi moo tax moom mu ne euh, istihbaabul ishaari wa taqlidi fi lhadaaya min al ibili wa bi hada qaala jamaahirul ulama mooy ci eh, bi muy def kii wam sharh sharh sharh eh, saxiixu imaam muslim hmm? moom imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne sopp ishaar ak taqlid loolu moom la ci hadiyu yi ñuy nga xam ne minal ibili te bokk ci gëléem yi mu ne loolu la jamaahirul ulama wax muy majorité des savants mina salafi wal xalafi ci ñi jiitu ak ñi nga xam ne ñoo ñëw seen seen bopp seen ginnaaw après mu tudd li ñu waxoon ci al imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi waaye loolu leeral nañ ko te loolu leeral nañu ko que ne loolu euh, bon loolu leeraloon nañ ko que loolu moom al imaam at-Tahawi li nga xam ne moom la ci wax mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër léegi nag. mu des kon ishaar hein ak taqlid maaliki yi rahmatullah alayhim dañu ne gëléem lañ koy defal mu des nag est bu ñu paree ci lii mais yi ci des par exemple xar kenn du ko defal kenn du ko defal ishaar mooy kenn du ko nàccal parce que la mooy kii bi mooy moom gar karaw gi moo bari boo ko daggee fi kenn du ko gis karaw xar xar ak bëy yooyu kenn du leen defal ishaar mooy kenn du leen nàccal mais nag est-ce que dañ leen di solal tafli solal leen ab ab ab dàll mooy boo xam ne ci baat bi lañ koy lonk loolu nag la boroom xam-xam yi wute waa jamaahirul ulama dañ ne sii dañ koy def ku mel ni ñu jële ci imaam Maalik mu ne déedéet moom gisul ne loolu dañ koy defal li nga xam ne mooy xar yi waaw al imaam al qaadi Iyaad mu ne bon amaana euh, mu ne la'allahu lam yablughu al xadiis as-saabitu fi daalik mu ne amaana suñu imaam da di imaam Maalik xadiis bi nga xam ne wér na ci loolu daf ko daf koo jotewul waaw mais loolu li gën a dëgër mooy dañ ko koy defal li nga xamante ne nii mooy. Euh, euh, dañ koy defal loolale waaw mu ne euh, kon loolu mooy li nga xam ne moo ci loolu mooy li nga xam ne mooy li ci gina a dëgër kon masala bi lii la bu dee bu dee bu dee ishaar Maliki rahmatullah yi seen wax mooy gëléem kese la parce que moo am boos nag kenn dugg ko defal loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci ñoom que ne nag bokku ci xarit kenn dugg ko defal kanta ñu mel ni Shafi'i yi rahmatullah alayhi jàpp nañ ne nag ci la mën nañ ko defal ishaar mais xarak yooyu comme d'accord nañu Maliki ak ñi ci des ki ne kenn du leen ko defal léegi mu des gëléem moo xar yi est-ce que dinañ leen solal xilaada mooy taqlid boobu dinañ leen ko defal li gën a dëgër mooy ne waaw dañ leen koy defal contrairement ak li nga xam ne moom lañu riwaaya ci imaamu Malik ibnu Anas rahmatullahi alayhi hmm? kon loolu moo jëmoon ci lool léegi nag euh, sagesse yi ma doon wax li taxoon dafa am yenn yu ci fàtte woon mooy waxoon nañ la ngir agresseurs yeeg sàcc yi buñ ko gisee xam ne lii kaa bëgg a jëm hmm? ñu bàyyi ko te noonu lañ ko doon defee li ñu bandi bàndi woon loolu dañ ko doon bàyyi mu jàll parce que lii Kaaba ga la jëm léegi mu des beneen am na beneen boo xam ne ngir dañ ko ko doon def yii ñu takkal ko ci baat bi xilaada gi ah defal ko ishaar gi leen gi dañ koy defal ishaar ba pare defal ko takkal ko li nga xam ne mooy xilaada gi mooy takkal ko benn genre collier boo xam ne Eh, aw dàll la def ci baat bi muy làng ku ko gis xam ne lii fa la jëm Kaaba ga jëm am na beneen sagesse mooy bu dee ne dafa jaxasook ay yeneeni gëléem wala yeneeni xar ci yoon bi mu neex a xàmmee waaw imagine ngay conduire di mooy léegi sax man nga ne bon léegi on les met dans un camion mais même boo boo ko mettre dans un camion nga agsi ndax mbir mi bu buñ la nee hadyan baalighal kaaba ñépp a d'accord ne mbir mi kenn du ko rendi ci kaaba gi ci biir jàkkaay kaaba gi loolu moom ñépp ci d'accord loolu dinañ ñëw buñ àggee foofu fan lañuy rey hadaaya yi te hadiyu yu bon am na hadiyu yoo xam ne farata la mooy waa ji nga xam ne dafa nidar ngir ne moom moo nidar que ne moom dina rendil al ñeenti hadiyu ci géléem wala xar fële mi euh, Makka ngir fuqaraa yi def ko hadiyu kooku farata la ci moom am na hadiyu yoo xam ne it farata waa ji dafa doon ci aj ji dafa am lu mu def loo xam ne dafa war a rendi tour de ren kooku yooyu it faratal mais yooyu bon euh, jarawuñ ci dugg ndax àggaguñ foofu mais hadiyu yi daal nañ jël comme fi ñu jóge woon en général mooy nit ki buy jóge buy ñëw wala boobu mu nekk dëkkam sax mais demul yi mais mu yónnee ko comme yeneen saa salaam doon def année yi nga xam ne doon loon dem ne da doon yónnee ay hadaya ila makkatal mukarrama zaadahallahu sharafa loolu mooy beneen kii la sagesse la ci li fet ñu koy def mooy bu jaxasoo jaxasoowee yow boo nee sa camion ñu teg ñu fi ñu koy wàcce ndeke foofu dafa amoon yeneen troupeau ñu jaxasoo nan ngay xàmmee bu nekk hmm? mooy loolu day permettre tamit ñu xàmmee ko am na beneen sagesse mooy ngir fuqaraa yi buñ ko gisee ñu xàmmee ne lii kat ca kaaba ga luñ ko jëmee bu ko defee bu dee ñoom dañoo ñàkk mën nañ ci topp ba fa ñoo xam ne fa lañ koy rendee bu ko defee ñoom ñu man cee am loolu it beneen sagesse la mu am beneen sagesse euh, boo xam ne mooy bu dee ne hadyu bi buñ ko defee noonu ñuy dem ci yoon bi ah, ah mu am benn ci géléem yi wala xar yi leer nañu mënatul a àgg ndax tellement sonn na sonn na bu ñu ko naree boole yeneen yi muy dox di dem ba foofu wala sax biir kamiyon bi yu ñu leen dugal gis nañ ne bii moom bés bu ñu continuer ak tàngoor beek yooyu moom day faatu bu boobaa mën nañ ko rendi foofale bu boobaa bu ñu ko rendee nag bu ko defee ñu xam ne bii ci lañu rendi ko daldi koy jox ñi nga xam ne ñooy way ñàkk ñi kon lool la wala mu réer hmm? bu réeree bu ko defee ñu mën koo reconnaître waaye it am na beneen sagesse boo xam ne ku mel ni euh, euh, Cheikh Waliyuddin ad-Dahlawi mu ne loolu dafa bokk ci yi nga xamante ne ci feeñal sha'airullah waaw symbole yi nga xam ne moom la buur yàlla bëgg ñu feeñal ko te waman yu'azzim sha'airallah loolu ci taqwal qulub la bokk mooy di Euh, màggal yi nga xam ne buur yàlla mooy symbole yi mu bëgg mu màgg mu feeñ waaw ñu koy xam yooyu tamit lu am solo la loo xam ne al imaam euh, waliyuddin ashah waliyuddin waliyullah ad-Dahlawi daal dina koy tudd tamit loolu tamit lu ama am solo la mooy kon yii ci gàttal mooy sagesse yi tax waxoon nañ la nag sunna lu soo xam ne day continuer waaw mënoo ñëw naan bon attendez on a des bonbons yoo xam ne mën nañ ko utiliser piche piche comme ni eh, suñu mbokku daara jolof yi di def yor seen kii yi eh, wala eh, aywa benn genre kii la da koy bës comme benn flacon boo xam ne comme yi ñuy def parfum yi wala déodorant yi nga xam ne da mais day am liquide boo xam ne bu bleu la wala bu rouge nga xam ne boo ko ci defee ci kaw rëdd ko ci nii ne ko piche mu génn après da def tras ñu xam ne lii nii moo xam ab ab ab ab ab rëdd ngay def noo ko defee ñu xam ne lii comme gaa yi jaay xar léeg-léeg ñu yor xar yu bari diw ñëw di jënd mais comme xar yëpp bay nekk ñu ne mu tànn bu tànn rek ñu daal di koy marqué ci kaw karaw gi bu ko defee moom bu ñëwee daanaka fële ngay tollu sax xàmmee leen nga ne mais loolu est-ce que mënuñ koo def te bàyyi leen dañ naan la kenn du def loolu waaw parce que loolu lépp c'était possible. waaw nga foogoon ne peinture dara ci kaw xar mi mënuloon a nekk yonent bi saa salaam nag li mu def la ñuy def te loolu mooy sunnaam loolu mooy sunnatu rasulillah comme li al imaam ibn abbas radiallahu taala anhu wax fii nii ci wàllu xadiis hmm, bi nga xam ne moom lañ tudd léegi ci saxiixu al imaamu muslim mu ne bi nga xamante ni ci la julli tisbaar bi Dhul Hulayfa daa di naaqati fa ash'araha fi safhati sanaamiha ayman wa salata dama wa qalladaha na'layn Allah loolu mooy sunna waaw def ishaar bi ci côté ndejoor bi mu maase e, e, fomp deret yi wa qalladaha mu solal ko na'layni ñaari dàll mooy mu takkal ko ko waaw paa solal ko ko ci tànk yi mooy mu def ko ci baat bi ñaari dàll waaw léegi loolu kon moo jëmoon ci côté bi euh, gis nga ni mu amee solo takat masala yi eh, haj yu des na de lii ñu ci wax nii kese du lii kese mais bon après dañuy bàyyi dañuy bàyyi ba ba àgg baaliral Kaaba fa muy àgg yeneen masala yi nga xam ne ñoo ci jëm am na bu ñu ci tuddoon mooy est nit mën naa war hadiyu bi comme may man ma yor sama géléem après ma war ko est ce que mën naa nekk waaw loolu boroom xam-xam yi wax waxoon nañ la li gën a mooy man naa ne bon am na nag ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne te mooy waa jumhur rahmatullah leen dañ ne affaire bi faut mu nekk loo xam ne ci daruura la mooy yow dangaa dem amaana la nga waroon mënatulaa yóbbu hadiyu bi moo fi nekk wala nga doon dox nga dem ba daanaka mënatoo di ko wommat di ko téye di dem bu boobaa mën nga ko war ku mel ni daahiri yi rahmatullah alayhi dañ ne mais même bu dul loolu mën na nekk même bu dul nécessité jar waa ji mën na koo war a ndax xadiis yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxoon waaja te xadiis bi gisoon nañ ko muy woon ci saxiixu imaamu muslim rahmatullah alayhi ba muy wax waa ji ne ko waa ji naan ko hadiyu la mu ne ko irkabha waa ji naan ko waaye hadiyu la de mu ne ko irkabha waa ji ba mu ñettee mu ne ah kon nag <laughs> waaw yaag yaag sa kii yaay xool daal xoolal mooy def <laughs> waaw te boobu euh, laaju ko est-ce que dangaa sonnam déet waaw dana ko daal waral waa ji ne fa naan ko hët yulaak hët yulaak mu ne ko waylaka irkabha waylaka walla waaw yow waral lii <laughs> hmm? waral lii moom mu ne bon waa kii waaye insha allah daal mooy man naa nekk hmm? mooy lii mën a nekk te imaamu Maalik it solo woon na xadiis boobu muy muy muy càllale bu siiw ba rek Maalik an abi zinaadi an il araji an abi hurayra ah, mu ne raa rajulan yonent saa sallam dafa gis benn waaye yasuuqu badana muy wommat ak géléem fa qaala mu ne ko irkabha war ko fa qaala ya rasulallah innaha hadi mu yonent mu ne yonent saa sallam lii hadiyu de mu ne ko irkabha way waylaka ci ñaareel bi walla ci ñetteel bi waaw mooy te laaju ko ne ko est ce que waaye it gaa yi ñële mën nañ la ne non bi mu ko gisee la xam ne kii sonn na moo tax mu ne ko irkabha voilà lii wane ne ñun li ñu la wax mooy que ne ci darura waaw mooy te ñoom dañu koo sib waxuñ ne nag bu ko waree mooy def na bàkkaar mais daal sib nañ mu naan da koy war te amul darura kon nag loolu la parce que la mu waxoon ne irkabha bil ma'ruf comme ni ne ci. Ah, ah, saxi imaam muslim ak sunan al waxoon waaja bañ ko ko laajee dañ ko laajoon ci wàllu hadiyu yi war bi mu ne irkabha bil ma'ruf waaw waaw ida so eh, war ko ci ci njekk bu dee ne yow bon mënoo def leneen lu dul war ko ba kera ngay trouver leneen loo war kon nag loolu moo tax moo tax it euh, waxu jumhur tamit day nekk loo xam ne côté boobu day dëgër que ni mbir mi bu en tout cas daal euh, mooy bu gisee leneen lu war na ko war waaye nag bu dee ne amul leneen lu def bu mu di dox di sonal boppam fekk ba te doo daanaka du àgg wala bu àggee dañ koy hospitaliser na ko war kon loolu moo jëmoon ci haj léegi nag yi ci des ci wàllu haj yu gi incha allah dinañ ko gisaat ci biir euh, euh, kon après lii am na beneen affaire bu Mawlana Ibn Umar waxoon boo xam ne daf ñoo rëcc mu ne yonent bi salaam keroog dañ koy bi muy génn Medina hmm? mu ne an rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaxruju min tariqi shajara wa yadxulu min tariqi al mu'arras waaw wa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana ida xaraja ila makkata yusalli fi masjidi shajara wa ida rajaca salla bi dil xulayfa bi batni alwaadi wa baata xatta yusbixa al imaam mawlaana ibnu abbaas no ibnu umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma uh, moo tax al imaamul buxaari daf ci def bunt baabul xuru baabu xuruuji nabi sallallahu alayhi wa sallam ala tariqi shajara baabu buntu xuruuji génn annabi yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mooy génn Medina ala tariqi mooy dafa jaaroon ci yoon ba mu ba mu emprunté mooy yoon bi nga xam ne ak garab gu rëy moo fa ne hmm? loolu lay wax moo tax imaam alqaadi Iyaad mu ne mawdu'un ma'ruufun ala tariqi man araada dhihaaba ila makka min al madina mu ne loolu de bërëb bii muy wax mu ne bërëb la boo xam ne maaruuf bu ñu xam la ala tariqi man araada dhihaba ila makkata min al madina ci yoon ki nga xam ne dafa bëgg a jóge jóge Medina di dem Makka waaw mu ne kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaxruju minhu ila dhil xulayfa fa yabiitu biha mu ne yonent bi alayhi salaam de nekkoon na koo xam ne bu doon dem Makka di jaar foofu yoon boobu la doon emprunté yoon woowu ci yoonu garab gi liñ naan xàll wa jaar ca garab ga rek comme ci réew wolof yi wala ñu naan ca euh, mbul ga waaw wala ca gént ba waaw xàll wu mag woo wële xàll mooy boulevard mooy yoon woo xam ne wu yaatu la voilà fa la doon jaar après fa la doon génne dem fi nga xam ne mooy Zul Xulayfa fa yabiita biha mu daal di fay fanaan waaw léegi après tariqul mu'arras loolu loolu mooy mooy mooy bu buy jóge fële loolu mooy bu jógee Makka di ñibbisi loolu nañ ko gis ci ñibbisi bi bu ñu jógee fële insha allahu taala voilà loolu it dañ ko sute woon mooy que ne bi muy génn jóge Medina laata muy agsi Zul Hulayfa yoon bi mu emprunté bi mu jaar mooy tariqu shajara comme li al imaam ibn euh, Umar radiyallahu taala daal di wax euh, léegi nag léegi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam defee lii lépp bi mu defee lii lépp kon gis nañu lan fi ñu yemoon ci événement yi dafa julli ak zuhra tisbaar parce que loolu la ko wahyu bi wax comme niñ gisoon ci xadiisu seydna Omar ibn al-Khattab salli bi hadhihi bi hadha al-wadi al waqul umratan umratun fii xajja wala umratan fii xajja salli ci xur nga xamante ne nii dafa nekk loo xam ne lu ñu barkeel la waqulta na nga wax hmm? umratun umra ci biir xaj kon bi mu jullee ba pare tisbaar ci la defe ishaar bi waaye déglul déglul bi mu ko defee léegi lan moo ci tegu loolu nag lañu al imaamul Buxaari raxmatullah alayhi defal ci benn bunt mu ne baabu taxmiidi wa tasbiixi wa takbiiri qabla al ihlaali inda rukuubi ala daaba mu ne baabu taxmiidi buntu sant yàlla wa tasbiix ak sàbbal borom bi subhaanahu wa takbiir ak màggal borom bi mooy wax tahmid wax alhamdulillah tasbiix subhaanallah takbiir allahu akbar qabla ihlaali avant ngay ihlaal ihlaal mooy yëkkati yi ngay yëkkati sa baat ci kaw di tudd borom bi ci yi nga xam ne dinañ ko gis ah inda rukubi ala dabba fa jamono da xam ne ca ngay ware sa warukaay ngir daal di dem nag makkatal mukarrama waaw lii nag géléem ak ma yor géléem wala ma war benn jet privé dem ba dul xulay faw dem ci bu dee am na benn aéro aérodrome boo xam ne am na aéro aérodrome ma dem fa yor sama jet privé ngir dem màkka wàcc Jidda ngir looloo ci yem wala ma yor sama kaar wala ma yor sa quatre-quatre boo xam ne dama ko luye loolu la mooy def at tahmidu wa tasbih wa takbiru qabla al ihlaali avant may commencer nag di armal dugg ci bay wax ay labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk yooyu ñuy gis hmm? voilà inda rukubi fa ba nga xam ne ca ngay war ala dàbbati ca la nga xam ne moom ngay war mu ne moom al albuxaari yu mu ne xaddatanaa muusa bn ismail qaala xaddatanaa wuhayb qaala xaddatanaa ayub an abi xilaaba an anas radiyallahu anhu annahu qaal walaa mu ne xaddatanaa muusa bn ismail mu ne suñu sëriñ di muusa ibn ismail moo ñu nettali qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Wuhayb Wuhayb qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Ayyub mooy Ayyub an Abi Qilaabata mu jële ci Abi Qilaaba an Anas mu jële ci Seydina Anas radiyallahu anhu yal na buur yàlla kontaan ci moom annahu qaala mu ne salla mu ngi continuer événement yi de salla rasulullah mu ne salla julli na rasulullah ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu ma'ahu bil madina mooy mooy xadis boobu rek xam nga gisoon nañ càllale bi yàgg nañoo gis lii mooy xadis yi nga xam ne dafa jaar ci abu qilaaba hmm? beneen bi mu jaar ci sumaama ibn abdullah ibn anas hmm? loolu yëpp gisoon nañu ko léegi nag dañuy continuer loo xam ne wax ko woon ci càllay la yooyale indiwu ko woon foofu parce que jamono jooju imal imaamul Buxaari moom la ko ci soxaloon nekkul woon côté bii moom fam ci fam ci soxla woon la yemoon léegi mu ne kon Hmm? mu ne moom Seydina Anas salla julli na rasulullahi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallama salla julli na rasulullahi yone ndawul yàlla li wa nahnu maahu bil madina fekk ñu ngeek moom bil madina az-zuhra li nga xam ne mooy tisbaar arba'an ñeenti rakka wal asr tàkkusaan bidil xulayfati ca dul xulayfa rak'atayni ñaari rakka summa ginnaaw gi baata biha mu daal di fay fanaan xatta asbaxa ba ni muy xëyee summa ginnaaw ga rakiba mu daal di war xatta stawat bihi ala al ba ni nga xam ne ci la ware ba àgg ba ne coow coow fi nga xam ne nekk fi nga xam ne mooy bërëb bi naan albayda albayda mooy boo génnee albayda bërëb la boo xam ne mu ngi nekk ci Dal fa hmm? am na ñaari am na ñaari màndarga yu ñu fa defoon yoo xam ne yuy wane ne fii mooy Dul Xulayfa da ngay yéeg tuuti da ngay dépasser jàkka ji avancer tuuti mel ni kuy dem Makka foofale foofu mooy Albayda voilà foofu nag mu ne bi nga xam ne ci ki la euh, nekke noonu xamidallaha loolu nag denn wax la Albayda yi day tekki leneen mooy ab pàkk boo xam ne rek ab pàkk la moo tax dinañ gis bu ñuy gis fan la ihlaale am na ñoom dañ naan baydaa bi mooy dara mooy fi nga xam ne ci bi mu génnee ci jàkka ji war foofu noonu lay wax mais am na tamit mooy man na ko tekk mais dafa am loo xam ne baydaa al baydaa boo xam ne lu ñu xam la ah boo xamante ni nii mu ngi comme liñ la waxoon sànk la en face juste ci Dul fa la nekk mais mooy boo boo booy génn euh, xur wi di dem. di jublu côté Makka foofu la baydaa boobu nekk waaw léegi nag loolu noonu dinañ ci ñëw ci wuute yooyu mu ne bi nga xamante ne loolu nag moo xew hamidallah kon yonent saa salaam kon léegi julli na ñaari rakk mooy tisbaar waaw julli na tisbaar mooy nag fii nii nag lañ la waxoon benn affaire waaw mooy ne dafay sangu dafa sangu avant mu julli tisbaar dafa sangu sol izaaram ak ridaam làmbaayu suufam ak làmbaayu kawam làmbaayu suufam ak làmbaayu kawam mu sol làmbaayu suufam ak làmbaayu kawam ba pare mooy bi mu sangoo ba pare te waxoon nañ la sangu bi bokk ak sangu bi nga xam ne moom la sangu woon bi mu bi mu wëree ci soxnaam bi bokkul ak boobu parfum wu laata muy wër ci ñoom après mu sangu dafa sanguwaat laata muy ihram loolu moo tax dafa sanguwaat sangu boobu nag moom lañ lay wax que ne moom lañ gisoon ci sayyidatu Asma ah sayyidatu Asma bintu Umays bi nga xamante ne nii ci la euh, kii juddu Seydina Muhammad ibn Abi Bakr du dafa yónnee ci bi sallallahu alayhi wa sallam ah du loolu gisoon nañ ko dafa yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko ana lan laay def am na ci yeneen riwaay Seydina Abu Bakar la digal ne ko nee ko na sangu mooy sangu tawaaf bii mooy bala mooy sangu kii ihraam bi moo tax bokk na ci li nga xamante ne nii mooy ci sunnaay ihraam nit ki balam ciy dugg mu sangu mooy sangu bi ngay sangu sangu janaaba ngay sangu te waxoon nañ la ne hmm? ki nga xam ne mooy nufasaa comme sayyidatu asma bi nufasaa uyi mooy dafa doon dóor a jur ci yoon du julli mais day fa teewul dafa sangu moo tax mu ne ko woon irtasili wastafiri bi thawbin wa ahrimi voilà mooy sangu boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam da koo def dafa sanguwaat sayyidatu Aïsha comme niñ ko gisoon nee na maa ko parfum waat moo ne man kuntu utayyibu rasulallah comme ne ci saxiix yi li xillihi qabla ihraami maa ko parfum muy beneen parfum boo xam ne dafa sangu wala bada chanra mooy dafa defar karaw gi boole leen hmm, def ko produit yooyu bil xisli nga xam ne moom la ko defee alxatmi yi comme niñ ko gise woon def ko ci yi nga xam ne day day day day day traiter le cheveu ba pare day tax ba pare nga mën koo takk bu ko defee eh, eh, poussière yeeg yooyu mooy xam nga bu karaw gi tasaaroowee mbir yi da ciy gën a dugg mais boo ko takkee mooy yooyu mooy euh, comme boo tëddee wala yu mel noonu boo ko takkee ci lay gën a neexa protéger ak yi nga xam ne mooy dawaabul ard yi moo xam ñoom ñoom ñoom ñoom téej yéeg ak bet yoo ak insectes yi hmm, bet yu ndaw yooyu ak yenn euh, suuf yi mën cee duggoog yooyu boo ko takkee noonu defar ko lool ci lay gën nekk loo xam ne lu gën a jàppandi la moo tax mën na ko yi sangul malgré moom mooy sangul wax ko demal xëppoo ndox mooy sangu janaaba sangul sangu li ñuy sangoo janaaba yonent saa salaam dafa def loolu sayyidatu Aïcha parfum waat ko juste avant muy commencer muy commencer muy julli mooy julli tisbaar bi voilà mu ñëw julli tisbaar bi mu paree wax ñu indil ko war ñu indil ko ko bi mu ci yéegee mu daldi nag ihlaal mais laata muy ihlaal dafa am lu mu wax ana lool mu wax mooy lan mooy bunt bi ñu la wax sànq bu imaam al-Buxaari yi imaam Anas mu ne summa rakiba bi mu waree warwaayam bi dafa xamidallaha dafa sant buur yàlla ah tastawat bi bihi ala al-bayda mooy dafa war ba ni nga xam ne noonu lay coow ci moom fi nga xam ne mooy bayda mooy bërëb bi ñu la waxoon sànq ci bërëb bi nga xam ne moom lañ la waxoon sànq ne la foofale mooy baydaagoo gële mooy ci ñaari alam yooyu di wane ne fii mooy zul xulayfa booy génn ci xur wi foofale fa la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ba fa àggee nag laata muy armal xamidallah dafa sant buur yàlla waaw wa mu daal lu koy soril lépp loo xamante ni mooy ñi xamul moom lañ koy jéem a taqal wa kabbara mu def mu kabbaar allahu akbar alhamdulillah subhaanallah allahu akbar yooyu yooyu boo ko waxee mooy def nga loolu summa ahalla bi xajjin wa umra ginnaaw gi nag mu daldi ihlaal léegi ihlaal mooy lan mooy. Euh, yëkkati kàddu gi muy yëkkati kàddu gi waaw mooy yëkkati gi nga xam ne moom la yëkkati kàddoom ci kaw booy wax labbayka allahumma labbayka yi loolu la mooy rafon sawti yëkkati kàddu gi ci kaw ci kaw nga koy wax loolu noonu mooy al ihlaal mooy rafon sawti yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam mooy non seulement nga yëkkati sa kàddu ci li nga xam ne moom nga yéene mooy comme li ko malaaka bële wax ki ñëwoon wax ko ne ko euh, waqul xajjatan fi umra mooy mu wax ko ci kaw waaw mu wax ko ci kaw loolu mooy ahal la mooy rafu sawti rafu sawti yëkkati kàddu lool mooy cosaanu li nga xam ne mooy al ihlaal léegi bi mu defee loolu euh, léegi nag mu ne lan mu ne summa ahalla bil xaj wa umra bi xajjin wa umra mu daal di yëkkati kàddoom ci ak ak li nga xam ne mooy umra wa ahalla naasu bihima nit ñi tamit daldi yëkkati seen kàddu ci ñaar yoo yële léegi nag tey insha allah dañuy yem fi bii di ñëw gis nga xam nga bi passé gisoon nañ léegi xadiis Seydina Omar bi ne yonent mi alayhi salaatu salaam waa ji ne ko euh, ki dikkal ki ko dikkal jóge fi boroomam dane ko waxal xajjatan fi umra gis nañ Seydina Anas fii dane bi xajjin wa umra Ah? ahal la thumma ahal la bi xajjin wa umra ginnaaw bi mu sante yàlla xamidallaha mooy tamit yow nit ki noonu ngay defan ah? wax naa la yi nga war façon warwaay boo yor géléem nga yor fas nga yor di jóge Medina wala sa miiqaat loolu du Medina kese dinañ gis miiqaat yi ah? dinañ gis miiqaat yi euh, waa Yaman waa Sénégal waa waa waa waa waa waa France waa États-Unis waa Japon fu nekk ñooñu fi ñuy jóge mooy sa miiqaat boo fa àggee yii ñuy wax nii c'est pas exclusivement réservé pour ñi nekk Dul Xulayfa jóge Médina wala ñiy jógee euh, euh, au-delà de Médine mais seen miiqaat war a nekk Dul Xulayfa du noonu kese mooy ñeneen ñi nga xam ne seen miiqaat feneen la ñoom itam lii la ñu sàkku ci ñoom mooy sangu waajal sa yéere futte denc yépp yére yoo xam ne yu ñu ñaw la sol yére ihram boo paree nga daal di par mooy laata ngay laata ngay bi nga sangoo ba pare voilà bi nga sangoo ba pare nga parfum wu sangu set nga parfum wu waaw après nga sol si yére yi armal boo ko solee laata ngay commencer nga def alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar boo paree nag nga daal di ihlal boo yéegee kañ nga ihlaal boo yéegee mooy boo yéegee ci sax warwaay bu dee kaar la ñu yéeg ci kaar bi sangu nañu parfum wu nañu sol nañu suñuy yérey ihram ñu dugg ci kaar bi commencé alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar bu ñu paree ci loolu bu ñu paree ci loolu après nag ci lañuy commencé nag bu dee man façon aj yi bi ma ci tànn ma daldi wax loolu allahumma wala labbayka bi xaj wa umra bu dee ne man damaa bëgg def xiraan bi umratin wa hajj wala bi umratin thumma hajj bu dee mutamattu wala bi hajj labbayka allahumma bi hajj bu dee ifraad laay def mooy nga wax loolu après nag ñu ñëw ci après ci boobu bii di ñëw dinañ ñëw ci wàllu talbiya yi bu ñu duggee ci wàllu talbiya gi nag dañuy dugg nag ci masala yi nga xam ne moom lañu waxoon zul xulayfa ginnaaw li jëm ci ahkaamul mawludi muy alaqiqa mooy bi gën a rëy bu ñuy gis mooy léegi ana bi ma ahal la rasulullah sallallahu alayhi fan la ihlaale loolu bon mooy ñenn ñi bon wala dañ bàyyi bu bii di ñëw ñenn ñi dañ ne ci jàkk ji la comme comme Seydina Mawlana Ibn Umar am ñu ne noo ci baydaa bi la mooy fi nga wax sànq ñaari poto yooyu ñaari mandarga yooyu di wane ne booy génn ci xur wi foofu la ainsi de suite am ñu ne fa mu jullee ñii ne ca bunt ba mooy yooyu yëpp dinañu ci gën a ñëw bii ñëw te gis ne au final que ne yooyu yëpp dara wutewu ci eh? yooyu dinañ ci ñëw après nag ñu war a gis biñ gisee lool mais léegi ana lan lan la yonent sallallahu alayhi yéene est-ce que dafa yéene ak kese wala dafa yéene xiraan mooy boole aj ak umra ak tu aj yi ak aj umra yi nekk benn wala tamattu mooy day umra ba pare daal di aj loolu insha allah nañ ko gis léegi nag ni ñu koy gisee euh, mooy dañuy ñëw ci dalilu ñi nga xam ne ñoo ne par exemple xiraan la def ñu indi xadiis yi nga xam ne ñoo koy wane que loolu la yonent saa salaam yéene keroog après ñu dem ci dalilu ñi nga xamante ne nii ñoom dañ ne ifraat la def. buñ paree ci ñooñ ainsi suite ba noonu ak ñi nga xam ne dañ ne itlaq mooy dafa ne rek lu joyal yéeni gu joyal la def doon xaar ndigal yooyu yëpp bu ci nekk nag ci la ñuy ñëw insha allah ci suñu jotaay yii di ñëw euh, wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana alamin